yéen de da ngeen a nekk xayra ummatin li nga xam ne moo gën ji xeet boo xam ne uxrijat linnaas moom lañ génneel ngir nit ñi léegi nag ci chartu lan ci ban condition ndax yéen ta'muruna bil ma'ruf da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen di digle dong li nga xam ne mooy njekk wa tanhawna tay tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu ñaaw ak njombiteef wa tu'minuuna billah waaye laata loolu lépp li ko gën am solo mooy li lalu woon d'abord muy wa tu'minuuna billah te daa fekk ngeen gëm borom bi tabaaraka wa taala laaye bu rëy ngi di wane gëneelu mooy li nga xam ne tànn gu borom bi tabaaraka wa taala tànn xeetu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ci biir xeet yi waaye nag daa teg condition mooy ta'muruna ab charte boo xam ne ci ngeen gëne ñépp mooy ne yéen nii ngeen mel de ndax ta'muruna da ngeen di digalaa kon di digale dong bil ma'ruf ci njekk wa tanhawna ngeen di tere anil munkari ci lu ñaaw wa tu'minuna billah ngeen gëm borom bi tabaaraka wa taala loolu mooy lan est ce que xeet yi njëkk doonu ñoon def yi ah kay doon nañ ko def waaye ña ko doon def al amru bil ma'ruf dégleen njekk ak cere lu bon ni mu saxe ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ni mu ci lawe lawewu ko woon ci xeet yi njëkk woon te gisoon nañu li borom bi tabaaraka wa taala bokk na ci li nga xam ne loolu la doon ngàññe yahuud yi mooy kaanu laa yatanahawna an munkarin faalu bokk na ci seen yu bon yi nga xam ne noonu la ñu meloon mooy kaanu nekkoon nañ laa yatanahawna doonu ñoon terewante an munkarin ci yu ñaaw yoo xam ne faaluhu moom lañ doon def dañoo dema dema dema dem ña ko doon def ci ñoom mujj jóge fi gars yi daal ñu mujj benn laxisme boo xam ne lu waay def mooy rek suñu façon ñun ñii rek ñi ngi naan sa waay da ngay maandu ñoom itam noonu lañ newoon lu waay di nekk di def lu bon kenn du ko wax dara mu nekk ci noon ku nekk naan magum boppam la moo xam voilà lu ko ci fekk daal lu mu góob daal lu mu góob na ko gar loolu yëpp waxi caaxaan yoo yële ñoom noonu lañ nee woon ba borom di ngàññe leen ne ñoom de kaan wu dañoo mujjoon nekk ñoo xam ne laa yetanaa xaw na doonu ñoon terawante am munkarin ci yu ñaaw yoo xam ne faalu moom lañ doon def mu ne la bi sama kaan wu ya faaluun wala yaamaluun ak a ñaaw li nga xam ne loolu lañ doon jëfee noonu nag xeet yooyu meloon xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñii ñi raw gàddu gi mooy boroom xam-xam yi al ulama al alimi al amilin boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy jëfe seen seen xam-xam te yàlla tax di woo nit ñi ci li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi tey tere nit ñi ci li nga xam ne njombu tiif yéeg yu ñaaw yi nga xam ne moo leen dikkal ak yi nga xam ne moom la ñu bëgg a sóobu yooyu nag mooy ñu demee nag ba dee ci xeet ñooñu moom mooy mbugal dina leen dal comme li nga xamante ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadiis Seydina Xudayfa radiyallahu an mu ne la ta'murunna bil ma'ruf waat naa ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ngeen digle ci njekk watan xaw na ngeen di terewante anil munkari ci lu ñaaw wala borom bi dina sëmbërtal seen kaw ak toroxtaange goo xamante ne nii moom la leen di teg léegi nag ngeen woo ñi nga xam ne ñoom ngeen gën a yaakaaru ñi nga jàpp ne ñoo gën ci yéen ñuy ñaan kenn du leen ñangul tus ñun bu dee dunduñu loolu wallahi am na lu ñu ciy dund wal loolu nag li ko wan li ko waral du dara lu dul mooy mooy mooy pilier bii poto bii nga xamante ne lu rëy lii muy al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar moom la ñu bari daal di rey te képp ku ci nekk ñu la koy tere naan la sawaay nag bàyyil fumiste gi bàyyil nit ñi nit ñi naan sawaay moom du dugg lu yoonam nekk parce que ñoom dañoo xamul waaye boroom xam-xam moo manu la toog yenn yoo xam ne mën na koo tere ne fi nit ñi di ko def mu toog di leen xool lool da koo manul responsabilité yi nag moo bokkul ki xamul même bu dee ne yow yaa ko mag sa rakk la waaye moom mu am xam-xam yow boroom bi jaglee galu nga xam-xam kooku yéen ñaar bokk ngeen statut moom manu la toog di noppi ci yooyu yow moom man nga ko parce que noonu nga mel parce que loolu nga foofu la sa mbir toll voilà zalika mablaghuhum min al ilm foofu la seenu dayo ci wàllu xam-xam foofu la yem kon nag mbir maa ngoongu kon lii lu amaam solo la loolu du waane du ak fimiste du dugg li sa yoon nekkul déedéet yonent yi alayhimu salaatu wassalaam noonu lañ masa nekke léegi nag képp ku nekk ci lu bon ñu koy wax ñu bari ci nit ñi feebar gi leen dal mooy dañuy mer feebaru rëy ak yooyu gis leen ma moo tax dañuy mer quoi waaye loolu waru la tax nga bàyyi waaye nag yaay xool ci yan charte voilà comme ni suñu boroom waxoon ne wa jaadilhum billati hiya ahsan dàggasanteel ak ñoom waxtaanal ak ñoom discuter ak ñoom ci li nga xam ne mooy li gën a rafet muy alquran ji ci nga leen di jaare wallahu ta'ala alam mu ne walaw amana te nag bu gëmoon ahlul kitaabi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul kitaabi ci yahuud yi ak yéefér ak yéeféru chrétien yi cëy bu ñu gëmoon la kaana xayran mi lahum kononte kon mooy gën ci ñoom de seen ngëm yàlla goog waaye nag minhum am na ci ñoom almu'minuuna ñoo xam ne way ngëm lañu de comme ñoom abdallah ibn salaam alayhi ridwanu salaam waaye wa aktharuhum waaye ñëpp ci ñoom alfaasiquuna ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo génn topp de mu ne nag lan yadurrukum illaa ada mu ne gis nga yéefér yii di yahuud yii nii yëg leen ne gis nga seen yii ñuy def di leen diaboliser di leen wax lu ñaaw di leen ŋàññ rawatina mbooloo moomu nga xam ne dañoo àndoon ak seydina abdallah ibn salaam daldi woon tuub gaay di leen dugg quoi seen mbokk yi nga xamante ne nii mooy ci yahuud yi ñoom Sa'labat ibn Sa'ya ak ñoom Abdallah ibn Salaam ak seen mbokk yi ba ñu tuubee gaay di leen lor di leen wax ay wax yu ñaaw di leen diaboliser comme na nga xamante ne noonu lañ defoon rek ba Seydina Abdallah ibn Salaam alayhi ridwaanu salaam di tuub ba mu waxoon ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yahuud yi qawmun buhtu sama mbokk yi waaye nit lañ yoo xam ne diffamation dañ cee aay waxal nit lu du dëgg léegi nag mu ci gàttal daal mu ne ko man nag damay tuub tuub naa waaye damay làqatu ci ginnaaw néeg bi sa néeg bi nga woo leen laaj leen maay kan ci ñoom ba mu leen woowee ci gàttal mu laaj leen ñu ne ko kook mooy suñu fóore bi moo gën suñu sang di doomu suñu sang suñu fóore di suub suubu suñu fóore suñu doomu suñu fóore mu ne waa moom bu tuuboon nag ñu ne ko yal na ko borom bi aadahallahu min hada abal qaasim yal na ko borom bi daal di mujj daal di préserver yàlla na ko aar ci muy dugg sa diine ji mu génn na leen dugg daal dinaa tuub ñu ne safihuna ibnu safihina kii mooy suñu ki dese di ki nga xam ne dafa dese bopp bi daa wànki fu wiis ah doomu suñu ku dese gi mu ne lii daal waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii lañ mel suñu boroom nag ne gaa yi lii la lay yadurrukum gis nga duñ leen lor ci lillaa ada lu dul rek lor yi ngay dégg ci seen làmmiñ yi ak seen clavier yi ak yooyu ñu lay dénigrer di la diaboliser di la yakkal ci ndab loo xam ne du sa ndab waaye loolu tekkiwul mukk ko ne ñoom duñ leen lor ci war a xale bu dee ci wàllu xare bu dee naafiq yi la ñoom ñoom duñ leen lor lu li ñu wax nii ci wàllu làmmeñ di leen espionner di jaay seeni seeni xabaar di ko jox noon yi ngir ñu dal seen kaw ak yu mel noonu dale ba pare di bëgg lool lu ñaaw daal di leen dal loolu moom loolu la ñuy bëgg ñoom naafiq yi waaye nag bu dee ñi nga xamante ne nii ñooy yahuud yi nii tamit la ñuy bëgg waaye dinañ ci teg buñ mënee bombarder xeex leen yéen jullit ñi ànd ak ñeneen dinañu ko def waaye loolu lañ yadurrukum duñ leen lor ba daal di leen génn ci diine ji daal di leen déjjati loolu man da nekk illaa ada lu dul lor yi ngay jële ci ñoom boo demee ñoom ci xare ak yiñ lay wax ci sa làmmiñ ak yooyu di ko teg ci sa der kon nag mu ngi noonu le suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa in yuqaatiluukum te bu ngeen dajeek ñoom ci xare lu bari mooy lu bari nii lay demee yu walluukumul adbaar dinañ leen wan seen doq yi daw ndax ay tàppet lañu summa la yunsarun te kenn du leen dimbali keroog bi nga xam ne ci laa leen di teg seen mbug mbugal mu tar mi defet bi di ñëw kenn du leen dimbali lii tekkiwul mukk ko ne ñoom manuñoo gañe loolu bañ a gañe des fois dinañ gañe ndax loolu dinañ ko gis ci saar bii te moo ñuy defal li nga xamante ni ab transition ab ab ab ab salaw la ab ja buntu saral sarale ci moo ñuy defal ab sarale ci li nga xam ne moo xeex xare bi ñuy gis après muy ghazwatu li nga xam ne Uhud buñ paree ci wàllu wii ak ghazwatu bi ci tegu muy ghazwatu Hamra'ul Asadi alayhi ñaar yoo yële insha allahu taala kon nag affaire baa ngi noonu le kon mbir mi nii la demee mooy mooy bu ngeen melee ni ngeen mel te topp li nga xam ne mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ay tereem te lu ngeen mooy lim leen wax ngeen topp ko boobu moom fu ngeen dajeek ñoom ci ci li nga xam ne mooy xare ñoom dinañ leen wan gannaaw waaye nag bu ngeen fellee ci lii ñu leen wax mooy bu boobaa yéen ñii way wane gannaaw ñoom duñu wane gannaaw comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah ci ghazwat Uhud insha allahu taala mu ñu boroom tabaraka wa taala mu ne duribat daal di nañuy sadd daal di dóor alayhim ci seen kaw ñoom ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ak ñi nga xamante ne nii ñoom la yéefér yi ay azilla rawatina ñoom y ñoom yahuud yi azilla li nga xam ne mooy ak toroxtaange moom la boroom bi daal di sëmbërtal daal di koy sotti ci seen kaw ay na maa suqifu fépp fu ñu mën a dal rek fu ñu mën a wàcc noonu la de illaa lu dul lii daal moo leen di muccal ci torox taange gi nga xam ne moom la ñuy nekk ci kaw suuf illaa bi hablin min allah lu dul ci pacte muy buum boo xam ne ci borom bi lay jóge mooy ñu jaar ci borom bi tabaaraka wa taala ñaan leen dagaan leen ngir borom bi wa hablin minan naas ak buum boo xam ne ci nit ñi mooy yéen jullit ñi ñu dagaan leen ñaan leen seen pacte ba ngeen man leen a jàmmal ñu nekk ci réewu jullit ñi di joxe wala seen réew waaye yéen a leen di noot ñu nekk ñoo xam ne dañuy joxe jizya di joxe lempo boobu moom la ñuy joxe wa baa u lii nag mooy lépp lu muy xew waaye des fois ñoom dinañu fexe borom bi dina leen may alhamdulilah bu dee kaada faas muy jullit ñi meluñ ni ñu war a mel borom bi moom da leen di sa mbërtal seen noon yi comme ni nga xam ne noonee la ko borom bi tabaaraka wa taala loolu la nekk digéem rek ku fi moy wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka loolu nag jullit ak yéefari ci yam képp koo xam ne dafa dummóoyu sama sant sama tudd yàlla gu mag gi di alquran di ma fàttaleku di ma tudd ci wàllu ni ngay tërali ne ni ngay sa dundin ni nga ko war a dunde nga fàtte ma teg tey ko teg ma fële kooku na ko leer ne kooku du mooy ko fa inna lahu kooku dina ko ñeel ma'ishatan dundin goo xam ne dund goo xam ne dankan gu karek ta metti lay doon loolu la léegi nag mooy léegi nag julli ni buñ tollee foofu borom bi day sëmbërtal seen kaw seen noon yi comme yahuud yi ak yoo yëlee kon nag mu ne lool la wa baa u ñu daal di dellu bi ghadabin ci li nga xam ne mooy ak mer min allah gu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala wa duribat alayhimul maskana ñu daal di sadd ci seen kaw li nga xamante ne mooy ak torox tànge gi nga xam ne moom la ñuy nekk ak aajowoo tout le temps soit dañuy aajowoo jullit ñi wala ñu aajowoo yeneeni xeet yoo xam ne yéeféer ni ñoom sinon bu dee ñoom kese ñoom moom mënuñoo tenir voilà boo gisee Israël États-Unis ko téye bu dul woon États-Unis pays européens yi mais mais du am dara sax ay bombe nucléaire rek mën naa nekk réew fële Proche-Orient foofu fu ndaw di fa am lool du ko am moo tax dañ leen a dóor al maskana zalika bi annahum boo gisee lii nag mooy li tax lii dal leen mooy ne ñoom kaanu dañoo nekkoon yakfuruna doon weddi bi ayaati laa ci laaye yàlla yi wa yaqtuluuna al anbiya ñuy rey yonente yi alayhim asalatu wasalaam bi ghayril haqq loo xam ne amuñu ci benn dëgg de zaalika dëgg-dëgg boo gisee lii bi ma asaw mooy ci sababu li ñu weddi wa kaanu ya'tadun te nekkoon nañ doon jalgati dëgg-dëgg latte yàlla laal borom bi tabaaraka wa ta'aala wallahu ta'aala